a'uuzu billahi min ashaytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiina sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam jataay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnatihi ñu ngi woon ci àggug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam gis nañ ne parcours bi ni mu demee woon ci bésu àjjuma googu mu fa agsee ba ni muy agsee ba gëléem gi daal di yës fi nga xam ne mooy Euh, devanture di finaa e daari abi ayyubin al-ansaari daldi yées ci kuur ëttu mooy ci kanamu à face seydina abu ayyub al-ansaari comme ni nga xam ne noonu la ko imaam ibn isxaaq daldi woon waxe waaye naka noonu Euh, imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al xajjaaj rahmatullah nañu xadiis biy wax ci ak seeb foofu moom alayhi salaatu wassalaam tam jaar ci seydina anas ibn malikir radiyallahu taala anhu wa arda kon ñu ngi woon ci tarjuma seydina abu ayyubin al ansaari gisoon nañ ne kon alayhi salaatu wassalaam bi mu agsee foofu ci këram na nga xam ne noonu la fa newe woon te ne bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu agsee e, mbooloo mi fu mu jaar ñu naan ko aqim indana fil adadi wal uddati wal manaa naan ko desal ci ñun ci mbooloo mi ak waajtaay ak protection waaye yonent mi aleyhi salaatu wassalaam loolu lépp bu ñu ko ko masee wax bu ñu ko ko waxee mu ne e, da'uha fa innaha ma'mura mu ne bàyyi leen géléem gi mu dem ndax kat géléem gi <clears throat> moom dañu ko e, nekk koo xamante ni ci ndigal la ne loolu waxoon nañ la bi mu agsee moom ba yës jóg dox tuuti ñëwaat yësaat fi mu njëkkoon a wàcc comme ci riwaaya ibn Aïd boobu euh, <clears throat> loolu nag dañu fàtte woon def taxriij bi gis naa ni defuñu ko woon muy riwaaya ibn Aïd bi nga xam ne moom la jële ci al-Walid ibn Muslim naka noon Sa'id ibn Mansuur soloo na ko ñoom ñaar ñépp ñu daldi koy jële ci Ataaf ibn Xaalidin <clears throat> mu ne woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu agsee géléem gi dafa <clears throat> daldi yées bu euh, njëkk nit ñi ñëw ne ko fii fa qaalu almanzilu ya rasulallah ne ko fii de kon mooy dalwaay bi ndaw yow ndaw ndaw yàlla li alayhi salaatu wassalaam mu ne fa qaala da'uha bàyyi leen ko mu daldi jóg daldi dem ba ni muy agsee ci <clears throat> bërëbu minbar bi euh, ginnaaw gi mu daldi delluwaat ginnaaw daldi delluwaat fa mu njëkkoon a kii daldi fa yées euh, xadiis yooyu noonu mooy euh, <coughs> ak wax jooju ci xadiis boobu la am que ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ci la ne comme li imaam ibn Saad dafa moo tudd imaam ibn Saad moo ne bokkul ak xadiis yële kene aba ayub bi nga xamante ne radiyallahu dafa toxal bagage yonent bi aleyhi salatu wasalaam këram yonent bi aleyhi salatu wasalaam la ne almaru ma rahli di laaj ñu ne ko abu ayub moo ko yóbbu mu ne kan nag nit ki fi ay bagage am ne fa lay nekk riwaaye imaam ibn Sa'd boobu mu ngi jaar ci imaam al-Waaqidi rahimahul rahmatullah alayhima Euh, kon xadis boobu na ngay gis ne am na problème kàntaa waxu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi ne almaru ma wax nañ la ñëw na ci riwaay imaam alwaaqidi bi na ko noon imaam albayhaqi soloo na ko mu jaar ci kiñ la waxoon sànk ci ataaf ibn xaalidin foo moom nag fiihi danf ak faiblesse nekk na ci moom euh, kanta imaam ibn xajar raximahullah ndax moom dana ci moom ataaf boobu dana saduqun yahim ku dëggu la waaye daa bari lu muy def def la daa bari lu muy juub <coughs> ah, waxoon nañ la ci riwaaye boobu amoon na ku ñuy wax siddiq wala sadiq ibn muusa moom eh, soloowuñ ne jële na ci abdullah ibn zubayr mi nga xam ne ci la mbir mi jaar eh, loolu mooy malgré lool imaam az-Zahabi rahimahullah dane ci al-Mizan mu ne moom laysa bil xujja nekkul koo xamante ne ni ku dëgër la waaye riwaaye yi bari imaam ibn Isxaaq daal dina ko indi kon buñ ñëwaatee ci li nga xamante ne ni ci lañu yemoon muy nekk ko aleyhi salaatu wassalaam kër Abu Ayyubin al-Ansaari radiyallahu taala anhu gisoon nañ ne moom seydina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon mu ngi daloon kër abu ayub waaye daloon ci suuf seydina abu ayub daldi yéeg moom nekk ci kaw ci néeg bi nga xam ne moo nekk ci kaw comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam euh, ahmad na ko noon imaam muslim ibn al xajjaaj rahmatullah alayhi daal di soloo ne ñoom dañu ne li tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mujj yéeg ci kaw euh, mooy dox gi nga xamante ni nii moom la abu ayub ak ummu ayub di soxnaam doon dox ci kaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ci suuf ñu gis ne loolu tegginuwul mooy yonent bi aleyhi salaatu wasalaam féete ci suuf ñoom ñu nekk ci kaw ñu ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di ko dagaan di ko ñaan ngir mu may leen daal dem ci kaw moom mu daal di yéeg ci suuf saa bu ko masoon a wax nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko fii nii baax na de huwa arfaqu moom moo gën euh, woyof ci ñun te moo ñu gënal waaye mu insiste yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mujj yéeg riwaaye beneen biñ la waxoon te ñu gisoon ko eh, que daa am loo xamante ne nii mooy seen benn ndab lu tojoon kon ni ko imaam eh, ibn Saad daal di woon <coughs> imaam alxaakim daal di woon solo ak imaam ibn Isxaaq imaam alxaakim soloon ko ci ci almustadrak ci xadiis boo xam ne ci charte imaam muslim la mu ne walam yaxruja walam yuxrija imaam az-Zahabi moom mu ne dafa am benn récipient bu tojoon euh, ci kaw dafa dafa ndox mi dafa tuuru ñu gaaw daal di koy màpp di ko màpp ak seen darab yi ngir mu bañ a laal seen laal aleyhi salaatu wassalaam kon gisoon nañ nekkoon kon seydna abu ayyubin al ansaari radiyallahu anhu bi newee foofu nag dañ doon indil saa su ne bu xéew lu masoon a jot da doon indil aleyhi salaatu wassalaam te doonu ci woon laal dara ba bu paree après moom ci lay nekk ci lay doora li des ci lay lekk ma waa këram waaye imaam ibn Sa'd soloo na ci imaam al-Waaqidi bi sanadin mu ne benn amul benn guddi walla benn bëccëg benn guddi buy paase lu dul ne saxaaba yi radiyallahu taala wa ardaahum ci lansaar yi dañ doon awante di fa yóbbu di yóbbul ay yàkk aleyhi salaatu wassalaam kër abu ayyubin al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa loolu nag eh, sanad la boo xam ne moom eh, wérul ndax imaam alxaakim di na koy solo imaam aldahabi waxu ci dara imaam alxaakim bi mu ko solo waxu ci dara waaye xadiis bi dafa gin a niru këne lii nii wax jii nii euh, bu dee ci wàllu riwaaya dafa gin a jege loo xam ne mawdu la ndax abdullah ibn zahr mi ci nekk ak ali ibn yazid ak alqaasim aba abdirahman ñoom ñett noonu imaam ibn Hibbaan dafa wax bi muy tarjama rahmatullah alayhi Abdullah ibn Zahr mu ne yuru yarwi al mawdu'aat an al athbaat wa idha rawaa an Ali ibn Yaziid ataa bi tammaat wa idha ijtama'a fi isnaadi xabarin fi isnaadi xabari abdillah wa ali ibn yazid walqaasim wa abu abdirrahman lam yakun dalika alxabar illa mimma amilathu aydihim allahu akbar imaam ibn xibbaan raximahullah dane pour wax riwaaya bi ne saxaaba yi radiallahu taala anhum dañ doon awante di fa yóbbu ay yàq yu bari daanaka génn guddi doonu loon romb lu dul ñu indi fa ay yàq di ko indi kër abu ayub al ansaar di ko indil yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon wax nañ la ñooñu ñettu ñooñu di abdullah boobu ak ali ibn yazid ak alqaasim aba abdirahman li tax ñu ne dafa riwaaya bi day niru mawdu loo xam ne dañ koo fomante complètement mooy li nga xam ne imaam ibn hibbaan rahimahullah bi muy def tarjama ku njëkk ki ne abdullah dane moom de yarwil mawdu'at day solo ay mawdu'at loo xam ne dañ koo fomenter créer ko de toutes moom daal li muy solo te nag li ci gën a graw anil asbat mooy day moom day solo yoo xam ne dañ koo créer de toutes ba pare euh, càllale bi mu def ci ne moom ci yu dëgër la ko jële Allahu akbar loolu bokk na ci yi gën graw yi nga xamante ne ñoo gën garaaw ci wàllu wadda ndax euh, koo xamante ne nii wadda la mooy créer kat la fomenter kat d'histoire la mooy dëmu créer ab histoire ne yonent bi alayhi salaatu salaam ma ko wax ndax nee na day defar kotam naa naa yéey wala mu toog di créer sëriñam ay ay histoire yoo xam ne ku ko dégg xam ne lii du dëgg waaye nag ngir neenaay day doxal loolu e, day nekk li nga xamante ni moo yëkkati kotu sëriñ bi ndax ñàkk xamam e, léegi moom mu ne mu lii ñi ci gën garaaw nag mooy ñi nga xam ne xam nga ñooñu bu dee dañ koo def ci ñu mel ni ñoom mooy ab daif jële ci daif mu jële ci daif loolu loolu garaawul dañuy gis ne lii mawdu la quoi wadda mu jële ci wadda mu jële ci wadda créé katu xadiis ku jële ak nettali yépp ba ci suñu àddina bi ah fii nii suñu dund gi nii sëriñ diw rek jekk rek ci gàmm gi yow ngay waxtaan rek di créer ay histoire ngir nit ñi dégg boo xam ne ci yow lañ ko jële muy muy kasi buggu leer nañ sa nekk loo xamante ne gu tooy xepp gooy door a wàccal loolu bu dee ci ñi ñooñu dañuy citer ñoo xam ne ñu mel ni ñoom lañ garaawul mais yi ci gën a garaaw mooy koo xam ne day jël comme mu ne moom waddaan boo xam ne danaan ci imam Malik laa jële te dafa dund ak imam Malik mu jële ci sa euh, euh, euh, Naafi mu jële ci Abdullah ibn Umar mu jële ci yonent mi alayhi salaatu wa salaam loolu moo gën a garaaw mooy day jël sanad boo xam ne càllale boo xam ne bu bees tàq te baax silsilatu dhahabiyya boo xam ne chaîne boo xam ne c'est tout en or ñu mag fa nekk ci càllale gi moom mu ñëw ne mu mu mu mu mu créer benn histoire ba pare nag dugal fa ne ci ñooñu la ko jële moo tax imaam Ibn Hibbaan ne kii moom yarwil mawdu'an day day solo yi nga xam ne dañ koo créer de toutes pièces wax yi nga xam ne dara lu ci dëgg moo ko créé dañ koo créé ba pare anil asbaat mu koy toxal naan ci ñu dëgër la ko jële mu ne wa ida rawaa an ali ibn yazid bu jëlee ci ali ibn yazid ata bi tammat moom indi na ci njombe yu mag yaa mag yi nga xam ne ay calamité catastrophe tammat ay catastrophe la loolu moom c'est c'est c'est c'est c'est Armageddon moom moom bu dee moo moo jële ci ali ibn yazid ataa bi tammaat mu ne wa ida ijtama'a fi isnaadi xabari abdillah wa ali ibn yazid wal qaasim wa abu abdirahman lam yakun dhalika al xabar illa mimma amilathu aydihim mu ne nag jàppal loo xam ne règle la nanga ko téeti ba xadis boo gis càll la boo gis lii du yeboo nga raxas ci say loxo ba mu set wecc boo manee nga yëkkati ko ba mu kaw nga buli kook sa tànk sànni mu dem te xam ne loolu moom bul toog fenn sax di ko jéem a nettali lu dul nga koy nettali ngir dajji ko mu ne xoolal way daj tamaa gis nga bis boo jàppee lii jàppal règle bu am solo ngi ma lay jox man Ibn Hibbaan rahimahullah bu dajale fii isnaadin ci benn chaîne càllale xadiis nga gis isnaadi xabarin moo xam xadiis ak ni muy tekki yépp ci li ñu fi wax mas nañ ko fi wax ci guddaayam euh, asar ak yooyu yépp yu jële ci saxaaba ak taabi'i bés boo déggee benn nettali benn xabaar nga gis càllale bi gis ko Abdullah bi mu la wax léegi ak Ali ibn Yazid ak aw al ak Abu Abdurrahman non al Abu Abdurrahman boobu mu ne gis nga ñooñ buñ dajoo nga gis leen ci cher lam yakun zalikal xabar man nga ne gis nga mbir moomu noonu ñu nettali xabaar boobu noonu matn bi mooy contenu bi nekkul illa mimma amilatu aydihim nekkul ci li nga xam ne seeni loxoo ko liggéey mooy ñoo toog créer ko seen bopp ba mu nice wala kenn ci ñoom créer ko bam mu nice ñu koy joxalante waaw akbar ah xam nga xam nga yu mel nii mënoo ñëw am na ñu mel ni Imaam Ibn Hibbaan wax mënoo ñëw naan comme que rek siira la ah non lu waaye neex waaw non nañ wax rek siira moom jarul kii lu tax yow ku mel nii ñu mel nii nga dégg lii mu ci wax dinañ ne kon ñoom lu ñu wax rek ay ca gongo jël ah non koo xam ne nee na la jàppal foo leen gis ñu regroupe kenn ki rek non kenn rek ci benn càll la doy nañu wandal loolu waxatuma laa ñoom ñett bu ñu boole. mu ne bu ñu booloowee moom xamal ne lool nekkul illa mimma amilatu aydihim li nga xam ne seeni loxoo ko liggéey rek ñoo ko liggéey de mooy ci ñoo ko liggéeyal seen bopp rek créer biram loolu mais dangay gis ne affaire boobu noonu en tout cas nga ne pour di ko riwaaye bay wax naan dafa kii loolu dëgëru léegi waaye am na benn affaire mooy loolu ci am xel dangay xam ne loolu noonu la mbir yi demee ndax tamit kenn du ne ci mu xel noonu lay demee kon nañ créer xadiis acca mu dem déedéet mooy ne xadiis bu wérul que ne yi lañ doon yónnee ay bool ak foofu mais da gis ci ci ci ci ci normal liy xew normal kilifa bu demee fenn mbir yi noonu lay demee nit ñi dañuy jël di ko yow ñii di ko tibbal ay yàq ak yooyu euh, ndax cofeel bu ñu am ci moom ku nekk di waajal lu gën a neex di ko yóbbul comme que manoo mu nekk ci yow loolu lu gën jege mais banque pas ay affaire léegi am benn xadis boo xamante ni nii euh, da doon da doon nekk foofu di di di di di def di di gars yi di indi ay ay ay bool ak yooyu léegi euh, kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon noonu la fa nekk léegi nag mu des moom aleyhi salaatu wassalaam ñaata yoon la nekk kër Seydina Abu Ayyub ñaata fan la fa def wala ñaata weer loolu dafa am wuute am na ñu ne moom alayhi salaatu wassalaam def na fa weer comme li nga xamante ne nii loolu imaam Ibn Hajar rahimahullah daal dina koy tudd te imaam al yi soloo na ko jële ko ci Ataaf biñ la waxoon sànq waaye moom waxoon nañ la ne imaam al nee na saduqun yahim ku dëggu la waaye day def defle ndax isnaadam dafa da'if boo boolee le fait que li mu wax ne moom imaam al-Bayhaqi li nga xam ne moom la soloo que ne yonent bi alayhi salaatu dafa paase quinze fi nga xamante ne nii fa la nit ñi doon jullee mooy waa Madina waa ibn mooy As'ad ibn ak mbooloo moom fañ doon jullee biir Madina foofu bërëb boobu doon na fa julli lu mat douze jours waaye euh, pour ak Sadiq muy Ata ak Sadiq ñoo ne ci càllale boobu dafa am problème waaye boo leen ko boolee ak tamit liggéey bi nga xam ne lañ doon liggéey kër yonent bi alayhi salaatu salaam néeg soxna bi ak jàkka ji laata muy pare ñoom dañu ne euh, en tout cas un mois la fa def loolu la imaam Ibn Sa'd daldi euh, wax que ne un mois léegi euh, am ñu ne. loolu mais nag waxu imaam ibn Sa'd boobu mooy wérul mooy ne dafa am càllale bi dafa am problème mooy bi ne un mois la fa def am ñeneen ñu ne ah, non defu fa un mois paasawul kër Seydina Abu Ayyub al Ansari un mois waaye mu ngi fa paase sab'ata shuhur wala sab'ata ashhur mu ngi fa paase li nga xam ne mooy sept mois la fa paase loolu tamit euh, imaam alxaafis daal dina koy cité jële ko ci ah, euh, Muhammad ibn Sa'd rahmatullah alayhima loolu am na nag ñeneen ñoo xam ne nee nañu euh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kër Seydina Abu Ayyub mu ngi fa paase loo xam ne moo gine a néew matul un mois këram pare jàkka ji mu daal di dem dëkki fa nga xam ne fa la dëkk fi mu nekkoon moom aleyhi salaatu wasalaam kanta imaam abu ayub al ansaari radiyallahu taala anhu wa arda moom e, fekke na ginnaaw gi fekke na xeexu aleyhi salaatu wasalaam yépp yépp yépp amul benn boo xamante ne xare bu aleyhi salaatu wasalaam bu masa am lu dul ne seydina abu ayub al ansaari radiyallahu taala anhu moom fekke na ko bari la na nag moom ay ngëneel moom mii di na abu ayub bari woon num doon jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daanaka boo dajalee li mu soloo ci aleyhi salaatu wassalaam yépp mu ngi mat euh, cent cinquante cinq xadiis yoo xamante ni nii ci musnad Baqiy ibn Maxladin rahmatullaahi aley ci cent cinquante-cinq xadiis yooyu imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibn al Xajjaaj bokk nañ ci solo sept xadiis euh, boo demee ci imaam al Buxaari nag am na benn xadiis rekk boo xam ne moom rek a ko solo am cinq yoo xam ne imaam Muslim moo ko solo te imaam al Buxaari daal lu koy solo moom nag imaam Abu Ayyub al Ansaari radiyallahu taala anhu wa arda euh, bokk na ci li nga xamante ne nii xadiis yu siiw yi mu soloo nekk ci saxiixay mi bi muy wax naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daleen a tere an nastaqbila alqiblata bi bawlin wala la an nastaqbila alqiblata bi gaa'itin wala bawl walakin sharriqu aw gharribu mu ne aleyhi salaatu wassalaam daleen ne dalee na tere ñuy daldi euh, jublu penku di tuur ndox waaye bu moo xam dañuy tuur ndox wala dañuy dem àll waaye nañu bu ñu ko jublu la tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala bawl walakin sharriqu féete leen côté orient muy ci bu nekk côté Madina ku dëkk Medina wa aw gharbi bu wala nga fexe féete côté ouest moom moo solo woon loolu seydna abu ayub radiallahu taala anhu wa arda eh, moom nag ay ngëneelam lu bari la moom seydna abu ayub bokk na ci li ci gën a rëy muy gis nañ ko ne moo dalal aleyhi wassalaam te imaam ibn Isxaaq nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ni ci lay bokk bo di def politique boobu di boole mbokkale diggante waa muhaajiruuna yi lansaar moom seydina abu ayub mu ngi defoon bokkale woon ko ak seydina mus'ab ibn umayr mus'abul xayr radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom nag imaam ibn eh, abu ayub rahimahullah moom dafa nekkoon koo xamante ne nii ko wàcce woon boppam la nekkoon koo xamante ne nii ku doon dox ci jàngale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, bi nga xamante ne nii pour gàttal ba ñu gën a guddal moom aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci la génn àddina moom aleyhi salaatu wassalaam bokkoon na rëyul woon dafa nekkoon ci jihaad yi doon am da ci doon dem te nekkuloon koo xam ne da doon rëy rëylu naan waayow xanaa xamu ngeen man maay kan waaye moom da ci doon dem moo tax benn rekk la masa euh, bañ a fekke comme ni ñu koy gise noonu tamit la téewoon njàngaleem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax saalim ibn abdillahi ibn umar radiyallahu taala wa arda mu ne bi nga xamante ne nii dama doon céetal moom saalim di doomi abdullah abdullah di doomi umar ibn alxataabi radiyallahu taala wa ardaahuma saalim mooy doomam jooju Euh, nga xam ne ku siiw la euh, euh, di Saalim ibn Abdillah moom mu ne dama doon céetal sama baay daal di woo invité ay nit di baayam di kan Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhu wa arda nee na abo ayu nee na nag bimu ñëwee fekk sama kër ñu ngi ko daldi kër gi mooy kii bi nu mu tudd Euh, murs yi dañu ko solal ay mooy dañ koo dañu comme tey buñ doon tey dañ naan la genre lu ñu def rideau yoo xam ne dafa vert moo tax mu ne waqat sataru bayti bi junaaday axdar ñu daldi di koy def ay rideau yoo xamante ni yu vert bi nga xamante ne ci la dugg moom abu ayub xool daldi di sëgg daal di dem ne gis kër gi daldi ni mel fépp ñu def ci ay mur mu ne ko waa yow abdallah yéen dangeen di ah, tas tasturunal judur da di euh, solal ay yére di di di di làmbaayal mur yi sax da leen di solal <laughs> yére nee na bi ko seydna abdullah ibnu omar nag mu ne fa qaala abi wastaxya mu ne baayam di ko toon tontu ko nag daal di rus ci mbir mi ne ko xalabana nisaau yaa aba ayub ne ko ah jigéen ñi dañoo ñu noot yow abu ayub ci lii nga gis ba def mur yi nii mais moom dafa mujj wane ginnaaw dem ne moom du lekk ci lekk ji daldi dem ndax gis na ne moom loolu noonu nekkul li nga xam ne lu war la te waru la nekk foofu mu daldi dem moom nag seydna abu ayub radiallahu taala anhu wa arda comme ni ma la ko waxewoon lu ku wàcce woon boppam la moo tax comme ni nga xamante ne nii noon la euh, riwaaya boo xamante ne nii bu daif la ndax abdurrahman ibn ziyad ibn an'am moo ko soloo jële ko ci baayam mu ne euh, moom ndax abdurrahman ibn an'am bi Euh, Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am al Ifriqi moom lañ naan al Ifriqi foo dégg ci riwaay yi ñu naan al Ifriqi rek moom moom mii la mooy Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am al Ifriqi wala An'am al Ifriqi moom da'if la euh, moom moomu di euh, al Ifriqi mu jële ci baayam mu ne dañoo nekkoon ci benn waruwaay ci géej mooy benn gaal ñun ak abu ayyub al ansaari mu ne mu nekkoon àndoon ak ñun mooy bàyyu kan abdurrahman di ziyaad ibn an'am rahmatullah alayhi mu ne àndoona moom bokkoon ñi àndoon ak ñun koo xamante ne nii benn waay boo xam ne moom dafa bëgg yi mooy koo xam ne dafa bari lu muy kaf mazaax la woon eh, nee na moom da doon wax waa ji nga xam ne moo leen doon servir ci biir gaal gi mooy bato bi waaw ah, bu ngand la doonoon euh, da ko doon wax jazakallaahu xayran wa birran moom comédien bi genre mooy koo xam dafa bari lu muy reetaanloo nit ñi bu boroom gaal gi waa ji leen di servir ñëwee serviteur bi bu ñëwee jox leen lekk léegi danaan ko yal na la yàlla fay yiw ak lu baax mais waa ji loolu da ko doon mer yoo mu ne waa ji fa yax dobu da doon mer nag mooy serviteur nee na ñu dem gis Seyna Abu Ayyub ne ko ah ñun de am na fi koo xamante ne nii buñ ko nee jazaakallaahu xayran moom yax dob moom buñ ko nee yàlla na la yàlla fay moom day mer quoi ila Abu Ayyub ne leen iqlabu léegi au lieu ngeen naan ko jazaakallaahu xayran bu leen ko waxati jazaakallaahu xayran changé leen ko jazaakallaahu sharran kon dee leen ko wax lool comme que ko nit koo xam ne jazaakallaahu xayran moo lay merloo nee leen ko yal na la yàlla fay kon lu yées mu ne te ñun nekkoon nañu euh, doon wax moom euh, Seyna Abu Ayyub doon ne doon mooy ñoom saxaaba yi seen biir doon wax naan inna man lam yuslihu al xayr aslahahu shar ne ko ndax ñun doon nañ wax ne képp koo xamante ne nii moom ak mbaax lu baax yéwénalul mbiram moom moom moom moom lu baax doxul ci moom ah kon kooku li koy réparer li ko defar mooy ak mbon kon nag euh, kooku lu bon mooy li nga xamante ne mooy euh, li nga xam ne mooy tax mu réparer problème am nee na après gars yi daal di appliquer lool nee na ab waa ji muy euh, nu mu tudd comédien bi ñëw ne waa ji waa ji ñëwaat benn di servir mu ne ko jazakallahu sharran wa urran fa dahik euh, nee na nag euh, mu ne waa ji bi mu ñëwee ñu ne ko waa ji ne ko comédien bi ne ko yow yal na la yàlla mu def li muy def pare mu ne ko yal na la yàlla fay lu bon ak tamit ak mooy daal di lay weer Ah, léegi nag loolu daal di reetaan loo waaji mooy loolu lañ faje ak mbir mi nga gis ne mooy léeg-léeg contraire bi day faj li nga xamante ni nii mooy li dal nit moom noonu la disponible woon moom Seydina Abu Ayyub al Ansari bi nga xamante ne nii nag eh, ci la dafa masa dem Iraq moom Abu Ayyub al Ansari radiyallahu taala wa arda bi nga xamante ne ci la ñëw comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, Habib ibn Abi Saabitin nettalee mu ne Seydina Abu Ayyub ginnaaw euh, taa yooyu mooy Seydina Abdullah ibn Abbas Basra la ne woon ci jamonoy Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anil jamii nee na imaam abu ayub daldi fay ñëw seydna abdullah ibn abbas ne ko la asna'anna bika kama sana'ta bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa farraga lahu bayta allahu akbar seydna abdullah ibn abbas mu ñëw basra abu ayub al ansari radiyallahu anhu ñëw basra dëkku fa dafa ñëw noonu mu ñëw fekk taawe moom fa la doon dafa ne woon doon liggéeyal seydna ali bi mu xalifa moom seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anil jami mu ne ko këram këram la ko bàyyee këram nga xam nga ne kër ki nga xam ne mooy équivalent gouverneur euh, këram day du du du këru n'importe qui même bu dee ne jamono yooyu ñoom xooluñ ci woon yooyu mais seydna abdullah ibn abbas suñu boroom dafa defoon nekkul woon ku ñàkk voilà comme niñ koy gisee insha allah bu ñu àggee ci tarjumaan mu ne këram la ko bàyyi fa farraga lahu bayta këram la ko bàyyee ngir ganalee ko ko waqaala mu ne ko la asna'anna waat naa ne dinaa def bi ka dinaa la defal comme li nga xam ne noonu nga defaloon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi nga xamante ne nii fa la ñëwoon ci yow nga daal di koy dalal Allahu akbar laa ya'rifu al-fadla illaa ahluhu ngëneel waa ngëneel rek ko ko xam mu ne ko la nga defaloon alayhi salaatu wassalaam ba mu gàddaay see accueillir ko sa kër teral ko fa ba ni nga xam ne fa la ñuy tabaxa fi dëkk jàkkaan ji waat naa ne dinaa la defal lool ba pare na ko kam aleyk ne ko ñaata nga am ci det ñaata say bor wax ma say bor ñaata la mu ne ko ishruna alfan mu ne ko deux euh, vingt mille vingt mille vingt mille laa am ci diinaar mais mu jox ko double fa ataahu arbaina alfan allahu akbar mu daal di koy jox quarante mille ci la yem wa ishrina mamlukan jël vingt ay jaam may ko wa mataa al bayt foofu de waaye gis nga euh, yi nga xam ne ñooy nekk ci mooy mooy mooy matérielu kër matériaux yi nekk ci kër yeeg bu doon tey dañ naan lal yeeg armoire yi yépp mu jël lépp daal di koy jox allahu akbar moom imaam abdullah ibn abbaas radiallahu taala anhu wa ardaa moom nag e, ku dëggu la woon comme saxaaba yépp waaye doonul woon bañ wax dëgg ci seen e, ci kanamu ku man di doon moo xam xalifa ngaa ko dul lool moom nag fekke woon na ak na ali radiyallahu taala anu xeex na ak xawaari yi nga xamante ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon na ci seeni xabaar euh, ba joxewoon ci ay màndaar ga fekke na ñi nga xam ne euh, ca Nahrawand foo fële mook seydna ali bokkoon na ci ñi xeex kon ñi nga xamante ne ñooy euh, waa xawaarij moom ah, doon nag bari nag lu mu doon dem ci nekkoon na ci fam ne Sham ci mua Seydina Muawiya ci xilaafaam radiyallahu taala anhu waaye doonu loon def doonu loon deñ li nga xam ne bu gisee ne du noonu da ko doon corriger di ko laaye biir ndax mbokkam la saxaaba la woon comme moom te doonul woon xool ne walla comme ni ko nit ñi xame léegi rek ñoom ku am poste de responsabilité bu mag rek dootuñ la wax dëgg déedéet moom da doon wax li nga xamante ne nii loolu la gis ne mooy dëgg la te lu ñu war a wax la moom doonu ci woon euh, daldi wane ginnaaw euh, moom nag mu ngi gaañu pour jeexal jamonoy seydina Muawiya radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma bi nga xamante ne nii ci lañuy ubbi Qustan Qustantiniya comme ni nga xamante ne nii imaam Ibn Sa'd doon la solo ci sanad boo xam ne bu wér la mu ngi ko jële ci Ibn Ulayya di eh, <coughs> moom nag <coughs> mooy Ismaayil ibn Ibrahim la tuddoon yaay ji moo tuddoon ibn Ulayya ñu naan euh, yaayam lañ koy dàkkantale mais Ismaayil ibn Ibrahim la tuddoon euh, moo tax imaam Ash-Shafi'i rahimahullah da doon wax naan haddathanaa euh, Ismaayil alladhi léeg-léeg wal bu bëggula ndax tamit boo ne Ismaïl ibn Ibrahim ñu bari xamuñu ko mais boo ne Ibn Ulayya ñépp xam ko mais comme que sëriñam la woon te neexu ko woon moo tax da doon wax léeg-léeg moom imam Shafi'i nettali na ma euh, Ibrahim Ismaïl bi nga xam ne yuqaalu lahu Ibn Ulayya moom mi nga xam ne ñu ngi ko naan ngir dégager que ne comme que sëriñam la woon neexu ko woon mu ne moom ñi nit ñi naan Ibn Ulayya mu jële ci Ayyub as-Sikhtiyani mu jële ci euh, ki nga xamante ne mooy Muhammad ibn Sirin radiyallahu rahmatullahi ala mu ne moom mu ngi génn àddina bi nga xamante ne nii dafa feebar ci jamonoy Seydina Muawiya wa ala aljayshi Yazid ibn Muawiya mu ne bi muy génn bi muy feebar ki nga xam ne moo jiite woon guerre yépp la mas a dem guerre bu mas a am mu fekke ko dina dem wax nañ la xare yonent bi alayhi salaatu wasalaam yépp fekke na ko ànd naag Ali xeex naag xawaari ji dem na xeex yu bari ne Sham dafa newoon ci jihaad la newoon bi mu mujjee bii nag dafa feebar tekki ki nga xam ne moom lañ moo jiite woon armée bi di Yazid di doomi Muawiya Seydina Muawiya radiyallahu taala anil jamii léegi bi mu feebaree nag euh, mu daal di koy dikkal di ko seet si moom mu jiite guerre bi mu ne ko ana lan nga soxla lan mooy sa mébét lan nga bëgg mu ne ko xaajati ida ana mit farkab bii maa wajadta masaaxan fi ardil aduw fa ida lam tajid fadfinni thumma arji' fa fa'al mu ne ko man li ma bëgg ndax xam na ne mu ngi ci ci feebaram bi boo mayul di ci jóge mu ne ko ana lan mooy sa bëgg-bëgg loo bëgg mu ne ko man daal bu ma génnee àddina li ma bëgg mooy ma génnee àddina jën ma nga teg ma ci waruwaay boo demee ba am place boo xam ne man nga ma foo ma mën a suul ci xeex bii ñu jëm ndax fatxul Qustantiniya ci leen jëmoon mu ne ko boo gisee foofu fi ñu waroon a jàkkaarloog noon bi ci seen suuf boo fa amee foo ma mën a suul suul ma foofu fa ida lam boo amul nag fat fu nii suul ma su marja fa nga toll foofa ba ngay dem ba foofu boo amul nag suul ma fa nga kii moom mu daldi def li nga xamante ne nii moom lañ ko digal moom mu ngi génn àddina moom Seydina Abu Ayyub nga xam ne ci jihaad ci la toppoon saa su ne ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dund ba ñu génne àddina ba ni nga xam ne noonu la génn ca xeexu foofu la ci côté Cham ca Constantiniya ca Byzance am nañu ne mu ngi génn àddina sanata xamsiin mooy cinquante l'an cinquante après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am ñu ne la cinquante et am ñu ne la cinquante deux te loolu imaam alxaafis ibn Hajar nee na wa huwa mooy li nga xam ne mooy li ëpp li nga xamante ne nii moom Euh, ñi ëpp loolu lañu wax que ne moom muy Seydina euh, euh, Abu Ayyub l'an cinquante-deux ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la génn àddina foofale ca buntu Qustan mu génn àddina foofu moom radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi waja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwaa kon alayhi salaatu wassalaam kon mu ngi dal kon agsi na kon kër imaam ibn ay abu ayyubin al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa bi nga xamante ni nag ci la agsi foofu kon lan moo xew après Eh, moom aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ni noonu la ko seydina anas ibn malikin radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi nettalee mu bi nga xamante ne nii ci la agsi moom aleyhi salaatu wassalaam dafa laaj ana kan moo moom bi muy pàkk bii nii géléemam gi yës anakan moo ko moom euh, ñu ne ko waxoon nañ la imaam ibn Ishaq moom li mu waxoon dane ñoom foofu wa bërëb boobu noonu nga xam ne fala euh, euh, géléem gi yësoon mu ne dafa nekkoon mirbadan dafa nekkoon loo xamante ne nii dañu fay daldi wowal tàndarma waaye imaam al asma'i nee na al mirbadu tamit day kullu shay'in xubisat fiihi al ibil aw al ghanam mu ne wa bihi sumiya mirbad al bas mirbad al basra li annahu kaana mawdi'a suuqi al ibil imaam al asma'i mu ne ba léegi mirbad gaa dañuy wax foo xamante ne nii dañu fay eh, weer tàndarma yi dañ koy tudde mirbad mu ne waaye tamit dañu koy dañuy tudde mirbat fépp foo xamante ne nii dañu fay téye li nga xam ne mooy géléem yi ak jur ji ñu fay nekk comme genre foo xam ne fale lu rëy foo xam ne day am am caawo nag ñu man fa ñoom di eh, eh, eh, di nu mu tuddati di fa for di fa dund di fa lekk ci ñax yeeg yooyu dañ koy tudde mu ne loolu dañ koy tudde mirbat looloo tax mu ne looloo tax sax euh, fële nu mu tudd euh, euh, ñuy tudde mirbatul basra basra ndax lan ndax dañ fa doon yóbbu li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy ibil yi muy gëléem yi ak jur ji dañ leen fa doon yóbbu kon loolu mooy li nga xamante ni kon loolu la kon na loolu mirbat la woon boo xamante ne nii imaam ibn Isxaaq dane woon wa kaana mirbaden dafa nekkoon bërëb boo xam ne kon dañ fa doon weer tàndarm ak beneen nett ak beneen euh, liñ la wax sànq mu ne ñi ko moomoon mu ne li may ñeel ñaari jeunes yoo xam ne may ni ay jirim lañu min bani jaar bokk ci waa na jaar mu ne summa min bani maalik ibn najjaar ginnaaw gi ñu bokk ci waa bani ci néegu waa bani maalik ibn najjaar mu ne waxumaate ñoom fii xijri muaaz ibn ñu ngi woon ci suu tutelu seydina muaaz ibn afra ñu fi gisoon nan lañu tuddoon mu ne sahlun wa suhaylun ibnay amr mu ne ñoom ñu ngi tuddoon kenn ki sahl ak suhayl di doomi amr ñoom nag euh, di Sahl ak Suhayl ibn Amr radiyallahu taala anhuma seen tarjuma guddul daanaka ci lii lañ leen tudde euh, bi nga xamante ne ci la aleyhi salaatu wasalaam ñëwee kon Madina ci seen pàkk suuf soo xam ne ñoo ko moom ñoom fala gëlee moom moom salaatu wasalaam daal yëse bi nga xamante ne ci la yës euh, muy ñaari gone yooyu di Sahl ak Suhayl ibn Amr moom imaam ibn Isxaaq kon dane moom ci xijru kan la ne woon Muaad ibn Afra waaye loolu mooy benn wax këne Muaad ibn Afra mooy ki nga xam ne seen tutelle la ne woon waaye ci riwaay bi nga xam ne bu imaam al Buxaari ak imaam Muslim li nga xam ne moom lañ gisoon te mu jóge ci imaam anas ibn malik radiyallahu taala anhu wa ardaahu te mu nekk ci euh, euh, nu mu tudd mooy riwaaye la nu mu tudd bu kii bi bu ibn shihab bi boo fàttale ko xaw na yàgg na gëj nañ ko fi tudd te imaam al buxaari daal di woon ko solo waaye dafa nekk mursalan muy muy riwaaye boo xam ne mursal la ndax mu ngi yemoon ci euh, urwat ibn zubayr radiyallahu taala anil jamii ci riwaaya boobu moom dane euh, foofu fi nga xam ne fala géléem gi yësoon moom Seydina Urwa mu ne imaam al Buxaari moo ko soloon mu ne xataa barakat inda masjidi rasulillah bil madina wa huwa yusalli fiihi yawma idin rijaalun minal muslimiin mu ne foofu noonu mu yësoon di bërëb boobu Euh, nga xam ne mooy jàkkaam ji tey mu ne foofu ay góor ci jullit ñi dañ fa doon julle mooy ñoom Asad ibn Zurara comme ni ñu ko waxe woon mu ne wa kaana dafa nekkoon mirbadan li tamri moo tax lii dafa euh, dëgëral beneen kekk bi nga xam ne mooy mirbad bi nga xam ne bii jubluwuñ ci bi nga xam ne dañ fay yóbbu ay géléem ki ay jurwaay bi nga xam ne dañ fa doon weer tàndarma yi mu ne li Suhaylin ñeel Suhayl ak Sahl may ni di ñaari ay jeune yatimayni yoo xam ne ay jërim lañ fii xijri nekkoon ci xijru Sa'd ibn Zurara imaam al-Hafiz ibn mu ne lii nii riwaaya bi du Sa'd ndax Sa'd nu Zurara moom dafa yéex tuub waaye As'ad ibn Zurara la moom mooy ki nga xamante ne nii moom ci ñoom la woon da gis ne imaam ibn Ishaq lan la wax moom dane woon ñoom ñu ngi ci tutelu Muaaz ibn Afra imaam euh, Urwa ne kan moom mu ngi ci tutelu kan mu ne euh, moom ñu ngi woon ñaari jeunes yooyu fii hijri Sa'd ibn Zurara radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum euh, kon loolu am na yeneen wax moo tax imaam alxaafis wax naa la nee na la bi ziyaadati alifin wa huwa al wajh ndax mu ne As'ad comme niñ ko gisoon Abu Umaama As'ad ibn Zurara bokkoon ci ñu njëkkoon a tuub euh, moom mooy Abu Umaama kanta Sa'd bii mu ne Sa'd ibn Zurara moom dafa yéex a tuub léegi lool kon am na ñaari wax imaam Ibn Ishaq nee na moom gone yi ci tutelu Mu'adh ibn Afra la ñoom imaam Urwa ibn Zubayr ci saxiix bi xadiis bu nekk saxiix imaamul Buxaari nee na ci ñoom mu ngi ne woon ci As'ad ibn Zurara tutelu As'ad ibn Zurara est rekk moo am déedéet mu ne wax haka Zubayr imaam al-Hafiz ibn mu ne wax haka ci al-Fath ne wax haka Zubayr mooy az-Zubayr ibn al-Bakkar ibn Bakkar annahuma kaana fi hijri abi Ayyub az-Zubayr ibn Bakkar rahmatullah moom mu ne ñoom ci tutelu Abu Ayyub la ne woon mais newloon nii ci tutelu Euh, euh, euh, Muaaz ibn Afra nii ci tutalu As'ad ibn Zurara waaye imaam alxaafiz rahimahullah mu ne wal awwalu asbat bi jiitu nag ban moo jiitu mooy bi ne ibn Zurara mu ne boobu noonu mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy li gën dëgër moom loolu la gis moom imaam alxaafid rahimahullah ke ñoom ci euh, As'ad ibn Zurara moo nekkoon seen tutelle waaye nee na sax man nañ leen a dajale nañ lañ leen di dajale mu ne waqad yujma'u bi ishtiraakihima aw bi intiqaali dhalika ba'da As'ad ila man dhukira waahidan ba'da waahid mu ne loolu sax man nañ ko boole këne gone yi dañoo nekkoon ci tutelu As'ad xam nga Seydina Asad bokk na ci njëkk a gaañ comme ni nga xamante ne bi yonent bi alayhi salaatu wasallam ñëwee foofu avant Badar ci la génn àddina comme ni ñu ko waxe woon moo tax mu ne mën nañ leen dajale këne ñoom euh, dafa bishtirakihima soit muy Seydina Asad ak ki nga xamante ne nii mooy Muaz ibn Afra ñoom dañoo ak Abu Ayyub bokk ñoom dañoo bokkoon ñu go ñaari gone yi nekk ci seen tutelle en même temps mu ne wala affaire bi daal di toxu bii nga xam ne ci la Asad teel a gaañu moom affaire bi nag seen tutelle mooy ñu war leen yiir nga xam ne moo yor seeni mbir ndax ay gone lañ mu daal di dellu dem ci ki ci des muy Abu Ayyub après mu dem ci Muaz ibn euh, non ci Abu Ayyub ak Muaz wala boog mu dem ci Muaz ibn euh, Afra après mu dem ci Abu Ayyub mu ne moo tax mu ne wa looloo tax mu ne mën na nekk loolu mu daldi aw bintiqaali dhalika ba'da As'ad ginnaaw As'ad ila man dhukir mu jaar ci euh, Mu'adh ibn Afra ak As'ad ibn Zurara kon ñoom Sahl ak Suhayl ibn Amr kon ñoom noonu yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam daleen ne euh, nañu dafa jënd mbir mi ci ñoom mooy pàkk boobu noonu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xadiisu imaam al Buxaari bi nga xam ne moom lañ la wax sànq di riwaaye kan euh, ibn Shihab mu jële ko ci Seydina Urwa muy mursal boobu mu ne yonent bi aleyhi salaatu bi gëléem gi foofu dane hada insha allah al manzil fii de xam nga ci riwaay yi gisoon bii te waxoon ko léegi bi ci jataay bay weesu dana gaa ñoo ko ne kon yeneen ma bi saxaaba yooyu radiyallahu ta'ala anhum ci riwaay bii nag dane moom alayhi salaatu moo ne hada lii de insha allah al manzil mooy ne mën naa nekk ñëli dañ koo wax ne ko kon fii la mu wax leen ne waaw confirmer hada insha fi al mooy daluwaay bi mu ne summa ginnaaw gi daa rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi woo ni ñaari gone yooyu di Sahl ak Suhayl fasaawamahuma bil mirbadi li yattaxidahu masjidan ñu daldi mu daldi waxaaleek ñoom mooy waxaale fasaawamahuma mu waxaaleek ñoom bil mirbadi ci euh, pàkk boobu noonu nga xam ne fa lañuy wowal li nga xam ne mooy tàndarma yi mu waxaaleek ñoom ngir lan ngir ñu daldi koy ngir mu jaay ko ko ngir mu daldi koy def jàkk julliwaay yi def ko jàkka fa qaalaa ñoom ñaar ñu ne ko laabal bal na nahabuhu laka ya rasulallah ñu ne ko déedéet eh, li fi am ba des mooy dañ la koy bàyyee yow yonent bi alayhi salaatu wasallam mooy dañ la koy may déet yow kay comme que bëgg nga ko jëlal waaye yonent bi alayhi salaatu wasallam dafa bañ bi mu ko nee jëlal non non dane ah non non non biñ ko nee dañ ko koy may fa aba rasulullah yonent bi alayhi salatu wassalam daal di bañ an yaqbilahu mu bañ ne du ko nangu ci maye minhuma hibatan jële ko ci ñoom loo xam ne ñoo xam ne ay jirim lañu ghulamayni yi kaana ni comme niñ la wax ci benn waayu ñu ne ngir yu abu ayyub yenn ci mu'adh ibn afra yenn as'ad ibn zurara radiyallahu taala anhu yonent bi alayhi salaatu salaam ne mukk mu bañ ne du ko jël ci lool mooy duma ko nangu ñu may ma ko noonu hatta btaahu minhuma ba ni ñuy waxaalee nag ñu nangu ba mu jënd ko ci ñoom euh, moom alayhi salaatu wassalaam euh, loolu nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa am riwaaye yoo xam ne dañoo ñëw di leeral yooyu noonu naka lañ ko jaaye imaam al ibn Sa'd dafa soloo ci riwaaye yoo xam ne yu da'if lañ ñu ne moom mun ko jëlee mu ko jënde moom alayhi salaatu wasalaam ci dix danaaniir ci ay diinaar yoo xam ne ci valeur ay or lañu woon or am ci benn bi ci riwaaye yu da'if yooyu ba léegi këne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dana naa Abu Bakrin euh, euh, jëlal kii nu mu tudd kën euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu waxaalee ba pare dana Seydina Abu Bakar jëlal xaalis bi nga jox leen mooy Seydina Abu Bakar kon lañ ne mooy ki nga xam ne mooy ki jënd mbir mi loolu beneen wax la waaye am na ci beneen riwaaye boo xamante ne nii Eh, abu ayub al ansaari radiyallahu taala mi ne mi nga xam ne yenn riwaay dañ ne ñoom ci seen tutelle la ne woon dane moom aleyhi salaatu wassalaam eh, njëg gi man dinaa leen gërëmloo man dinaa leen jox njëg gi te lool az-Zubayr ibn mooy ki nga xamante ne ni moo soloo loolu ne Seydina Abu Ayyub mooy ki nga xamante ni daneen ne moom euh, njëg gi moom dina ko res mooy dina leen jox ñoom goneem yooyu nga xam ne ci benn wax bi ne ci seen tutelle ci tutelam moom naa Abu ayub lañ ne woon radiyallahu taala anhu wa arda mu ne leen moom dina leen gërëmloo mooy dina leen jox li nga xamante ne nii moo leen di doy ngir ñu moom euh, euh, ngir fay li nga xamante ne mooy jàkk jooju nga xamante ne nii mooy e, jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam allahu akbar e, waaye da gis ne riwaaye yooyu wax nañ la li nga xamante ne nii moo ci am kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam noonu la agsee madinatul munawwara nekk kon kër seydina abu ayub al ansaari riwaaye yi nit nag dinañ ci gine ñëw insha allah kon xam naa tey dañuy yem foofu incha bu jotaay bii di ñëw ñu daldi gis ana lan moo xew foofu ginnaaw bi ñu gisee eh, yooyu eh, muy jënd gi nga xam ne la alayhi salaatu wasalaam jënd pàkk boobu ci ñaari gone yooyu di eh, ibnay Amr Sahl ak Suhayl